ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu booleen jéggal tey insha allahu taala suñu borom subhaanahu wa taala daf ñoo xéewale ci ñu war a tàmbali am njàng njàng moo xam ne dana xaw a wuute nañ daan jàngee ci ay ci doxalin am dana xaw a wuuteeg moom euh, ndax insha allah day daal di aju ci téere yi nga xam ne ay téere xadis la ñu war ko tàmbalee ci téere bu al imam al Buxaari muy bu mag bi nga xam te ne euh, siiw na mu gën a maanaam euh, te tasaaroo na tasaaroowu jant bi te siiw na siiwaayu jant njolloor borom bi subhaanahu wa dafa yónni yenentaam sallallahu alayhi wa mu nekk sang bi nga xamante ne moom la amal euh, mu gën ba noppi nekk cosaanu mboola mbindeef fi te li sabab ñuy jotaay yi maanaam li ko sabab ci ay mbokk yoo xam ne ñoo ko sàkku ci ñun mooy ne jotaay la yoo xam ne maanaam maanaam dañoo gis ne yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy royukaay bi ñu borom bi subhaanahu wa taala joxal comme ni mu ko waxee moom borom bi subhaanahu wa taala laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal axir wa zakara allaha kasiira mu ne waat naa ne dëgg-dëgg ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam la nekk royukaay bu rafet bi ñeel képp koo xamante ne yaakaar na yàlla ak bis bu mujj bi te di tudd yàlla lu bari yenent bi sallallahu alayhi wa ci jëmmam ci ay waxam ci ay doxalinam ci ay euh, xaalam ci mboolem mbirum yi mu nekk ci royukaay ba mu def yi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko jagleel muy muy muy ay jagleel yu dul yooyu rek yonent bi sallallahu alayhi wa dafa nekk ki nga xam ne moom la mboolem nit ñu baax ñi nit ñu sell nit ñu kawe ñi di roy képp koo xamante ne am na kenn ku mu bëgg wala ku mu sopp ci nit ñu baax ñi ba teg ko bët. Euh, su fekkente ne maanaam maanaam na xam ne bu fekkente ne mu ngi roy kooku rek te kooka teg tegu ci yoonu yent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yent bi la roy sallallahu alayhi wa sallam waaye képp koo xamante ne da ngaa topp kenn wala boog nga maanaam ku topp yent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng sunnaam xam li mu jàngale xam nga nit ñu baax ñëpp li mu nekke waaye képp koo xamante ne da ngaa sori sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamoo lu mu jàngale toppatoo nu mu doon doxale xamoo ko te toppoo ci tànk yooyu xamal ni xamuloo nit ki noonu toppoo kenn ci nit ñu baax kon mu mel ne concentré wu ci njàngale yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ràññeeku rawatina ci jamono joo xamante ne fitna yi dañoo bari lënt-lënt yu bari ku nekk di woote lu ne ku nekk di wax lu ne coow li bari pëcc xoo gi ne gàññ kenn ku ci nekk di woote woon ne dëgg yow rek yaa ko féetewoo mel ne nag jot na ñu dellu si waat ci dëgg-dëgg xam lan la yonent bi sallallahu alayhi jàngale na am jotaay yi defuñu ko euh, di def ay charx comme ni nga xam ne noonu la ñuy defee charx ci Bulughul Maram ci Umdatul Ahkam ak yeneen maanaam nga xam te ne comme xam-xam xadiis la naam téere yi xadiis lañuy jàngale foofu waaye sarx foofu dañuy def sarx fii nag dañuy def rek ay ta'liqat yoo xamante ne xëy na maanaam ay ay ay annotation yoo xamante ne dañ naan lii kat ah bu ñu waxee xadis daan ne xadis bii kat daañ ci xamee ni nangam ak nangam ak daal di dem waaw daal di ci daal di daal di continuer ba mu des yi nga xamante ne xëy na dana jar leeral ci yenn point yi ñu def ko ci ni mu gën a gàtte te gën a te te te leer après ñu dem loolu tamit mooy nekk euh, objectif bi euh, beneen bi nga xamante ne point la bu ñuy sàmmonteel insha allah taala te mooy bu ñuy jàng xadiis yi euh, dinañ wax xadiis bi fan la nekk maanaam feneen fu mu nekk naa nag comme par exemple xadiis bi bu Bukhari solo na ko fi waaye tamit solo na ko sàngam ak sàngam ak sàngam ak sàngam nit ki noonu mi ngi ci téere sàngam mu ngi ci téere sàngam mi ngi ci téere sàngam maanaam am yeneen yu ñu wax loolu tam day permettre ñu xam xadis yi fan nañ ne ak yaatuwaayu siiwaayu xadis bi euh, beneen mbir bi nga xamante ne insha allahu taala tamit dinañ ko sàmmonteel ci euh, loolu mooy dañuy euh, bu ñu gisee masalan maanaam dañuy dañuy seet par exemple comme que euh, li tax mbokk yi laajte loolu mooy dëgg-dëgg euh, maanaam bëgg topp ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg koo rey ak tamit surtout si wàllu suubu ndax suubu ci yoonu yàlla dafa ràññeeku euh, ngir ne ñëpp borom subhaanahu wa ta'aala loolu la leen bindee comme ni ñu ko waxee wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun bindu ma jinne ak doomu aadama ak nit lu dul ngir ñu jaamu Euh, comme jaamu googu nag loolu dafa ci ràññeeku maanaam euh, kon ñu xam dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka la doon doxale ndax moom mooy royukaay bu mag bi moom mooy jaam bu mag bi mooy abdullahi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy jaamu yàlla bi di ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam euh, kon saa yu ñu romb te imam al-Bukhari rahimahullah dafa bokk ci ay ni mu ràññeekoo ndax imam al-Bukhari saxiixam boo koy jàng da gis ne dafa nekk koo xam ne dafa giiju ci domaine yu baree baree bare ba ci fànn yu bari te wuute daf ci giiju waaye dañ ci am benn xeetu lecture boo xamante ne peut-être que mooy nekk spécificité wu njàng mi mooy maanaam euh, soobu yoon wi maanaam suluk bi côté soobu yi soobu ci yoon yàlla bi nga xamante ne euh, ndax imam Bukhari rahimahullah ni mu nosee téere bi rek da gis ne dafa ku ku aarif bu mag la maanaam ci nosinu téere bi rek voilà euh, ak ni mu ko bindee borom subhaanahu wa taala defal ko ci xéewal bu rëy rëy parce que nee na dama koo seggee ci six cent mille hadis gis nga six cent waaye ci seize ans laa la ko def te lépp buntu yi tabwib bi buntu bi buntu yi ni mu koy bindee ci buntu ci jumaa yeen ci ci ci kanamu rawdu yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam la ko defee tabib bi yëpp maanaam bunt bu nekk te xadis bu nekk balaa mu koy def day listixaar balaa mu ko ci bind euh, mu nekk dëgg-dëgg koo xamante ne ku ku mag la ci yàlla ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yent bi sallallahu alayhi wa sallam la am ci moom ngir bind téere bi te loolu euh, bokk na ci li koy firndeel moom ci boppam li mu nettali ci gént ne dafa gént yonent bi sallallahu alayhi maanaam moom taxaw moom ci boppam mu jël jaasi taxaw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi ko défendre mu xam ne war naa bind téere ci sunna yonent bi sallallahu yoo xam ne day segg rek li ci wér maanaam day segg li ëpp ci li wér naam waxul ne li ma bind lépp wér na maanaam li ma waxul ne subhaanallah li wér rek maanaam li wér lépp indi naa ko waaye lu bare bare bare ci li wér indi na ko Euh, ak yeneen yoo xamante ne insha allah taala mooy nekk spécificité bi te loolu dañ koy dinañ ko bàyyi xel bu baax insha allah ci njàng mi parce que euh, ñoo bëggoon tàmbalee nag ci suñ jotaay bi ci teggin yi nga xam ne mooy tegginu xam-xam xadiis euh, ñu baree bari ci ay borom xam-xam ak ay nit yàlla bind nañ ko bind nañ ci ci lu jiitu waaye insha allah ñun dinañu ko tàmbali ak li nga xam ne moom mooy wax yi nga xam ne moom la alxaafiz euh, as-Suyuti rahimahullah euh, wax euh, ci alfiyam maanaam bu ko defee dañ koy wax wax ju gaaw ngir tënk ko ngir ne liñ ci jublu rek mooy tënk gi maanaam mooy ñu xam ne lii moom war na te ay la yoo xamante ne xadis moo ko laaj xadis moo ko laaj maanaam bu ñuy jàng xadis dafa am teggin yoo xam ne ay mbir yoo xamante ne bokkut ak boo doon jàng leneen lu dul xadis te loolu xam nañ ko ci histoire kat imaamu Malik rahimahullah imaamu Malik nga xam ne bu daan dalan laa laaj lan nga bëgg jàng bu dee fiqh la ci leneen ngay laaj mu mu ci rek nga tontu mais boo nee xadis mu dem sanguñ parce que ñëw peñew toog am na chaise boo xamante ne foofu bu daan jàng xadis rek la fa daan toog après yor ci euh, ci la daan toog mu daal di doog commencé wax maanaam ngir importance bi xadis am wax waxu yent bi la sallallahu alayhi wa sallam du bokkul ak waxu keneen bokkul ak leneen maanaam euh, loolu il faut que tamit ñu jël mesure xadis te ñu bañ jàppee ni moom yeneen yi ñoo yam déedéet dafa rëy dafa am solo dafa nekk lu mag loo xamante ne dafa wuute ak leneen lu ne euh, mu ne wa ashrafu al-ulumi ilmu al fa sahhih an-niyyata thumma tahhir qalban min ad wa zid hirsan ala nashr al-hadith euh, li gën a tedd ci xeetu xam-xam yépp muy xam-xamu euh, jeexital yi ñu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xadis Alqur'an ak xadis te Alqur'an faaw day soxla xadis waaye xadis soxlawul Alqur'an comme li imam Ahmad wax rahimahullah maanaam tey bu ñuy firi Alqur'an laa bud dañu soxla ni dem ah xadis bii moo koy firi ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy Alqur'an. ñooy jëmmi alquran kon xam-xam yi gën a tedd ci xam-xam yi mooy xam-xamu xadiis kon nag lu nga sellal sa yéene fa sahih niyyata summa tahiri topp na nga laabal xalban sa xol xol na nga ko laabal képp koo xam ne day jàng xadiis dafa war a yéene yéenam daf ko war a jàng insha allah xadiisu amaalu bin niyyat bu moo njëkk parce que ci yoon wàllu suubu ci yàlla faw nga am yéene bu sell parce que sans yéene bu sell dëgg googu ngay am ci dem ci wàllu yàlla sans yéene bu sell googu bàyyee sa lépp yàlla jox sa bopp yenente bi sallallahu alayhi ma jeex ci moom sans loolu dëgg-dëgg ak dem ci yàlla ba tax ñuy wax ba nga xamante ne da ngay jeex takk takk takk takk ci yàlla wëlbati ko taxawaat ci moom loolu du mën a ne insha allah dañ ci ñëw ci al a'mal bin niyyat mu ne kon nga laabal tamit sa xol mina dunya ci àdduna kuy loolu tamit daf ci bokk maanaam yafiru àdduna yi caaxaan yëpp da nga nga laabal ci sa xol loolu dafa bokk ci teggi mi wazid hirsan ala nashil hadith te nga yokk sa kër ci di tasaari hadith waxu yent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà bëri ñoo xam ne tey buñu leen mën nañoo nettali lu nekk ci histoire ku ne waaye ci yeneen bi sallallahu alayhi buñ ko ci laajoon ci ci ci histoire am ci njàngale waxam mu daanaka benn xadis rek mokkalu ko te jéem na def yitte ci xam waxi ku ne loolu nag jaaduwul jaaduwul ci jullit ci jullit moom ku ne xam na ni jaaduwul waxuma laa euh, ci koo xam ne day sóobu ci wàllu yàlla euh, mun na wa euh, summa man yahtaj ila ma indahu aw hadas mu ne topp nag képp ku aajowoo ci la nekk ci moom ci xadis na ko ko waxtaanal na ko ko wax moo xam mag la wala mu nekk ndaw wa radda mu ne te nag nay delloo tout le temps mbir mi ci li gën a noot ba pare bi joxe di yé di di laabiire nit ñi di wax nit ñi di leen delloowaat di leen laabiire wax ba pare muy xërtal nit ñi ci lu baax loolu dafa bokk ci tegginu ki nga xam ne mooy almuhaddis muhaddis mooy kii nga xam ne mooy boroom xam bi yii ñuy wax mooy tegginu ki nga xam ne moom boroom xam-xamu xadis la daa toll ci xam na ay xadis daf ko war di jàngale ibnu daqiqul iidi la tushid ila a'la fil isnadi idha ma jahila al imam ibnu daqiqul ayd rahimahullah dafa wax wax ju am solo nee na mooy lan mooy bul jël nit ñi di leen orienté ci euh, ki gën a kawe ci isnaad parce que càllale yi dafa am càllale yi nga xam ne ñoo yi gën a kawe ak càllale yi nga xam ne ñoo yi gën a wàcc lu ñu tuddee al aali wan al aali mooy càllale bu kawe an naazir mooy càllale bu suufe bi kawe nag mooy nga xamante ne euh, Euh, waaw moom comme ne wama qal wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala comme ne imam al-Bayquni wax rahimahullah loolu tamit mat naa bàyyi xel insha allah dinañ ci ñëw euh, ci après maanaam mooy càllale yi càllale yi euh, bi gàtt bi nga xamante ne nit ñi yow sa diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ci nekk dañoo tuuti loolu mooy càllale bu gàtt bu fekkente ne contraire bi la mooy ne nit ñi dañoo gën a bari mooy càllale bu gudd mu ne nag bul wax nit ñi naan leen dem leen ci diw sàngam ngeen jàng ci moom xadiis wala parce que moom càllale bi dafa gudd dafa dafa gàtt alors que am na keneen koo xamante ne moom càllale bi yu gudd la waaye nag moom moo gën a xam maanaa yi l'essentiel bi mooy xadis bi ba pare moom moo ëpp doole maanaam yàqu xadis bi moo ëpp doole càllale xadis bi bu fekkente ne nit xam na yàqu xadis bi ba pare xam la ka nekk ci maanaam ci xam-xam mu ëpp doole nga kooku noonu nga dem jublu ci kooku moo ëpp doole ngay dem seeti ji koo xamante ne moom xadis yi ñu ngi fi càllale yi gàtt nañ waaye mokkulul xa waaye xamul maanaam euh, li xadis yi làmboo te loolu moom la al imam Ahmad ibn Hanbal dafa doxali noonu ak al imam Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah ba mu naan maa ngi lay euh, maa ngi lay conseiller dañ dem seeti ji xale bii muy imam Ash-Shafi'i moom moo gën a nekk ndaw de radiyallahu anhu waaye dañ dem seeti ji ko jàngee ci moom au lieu ñuy dem jàngee ji ci ma mag mi mu ne ko lu tax mu ne ko parce que moom di di nga fekk ci moom même bu fekkente ne càllale mi ñooy gën a gudd park que moo gën a nekk ndaw moo gën a féete ndaw ci ay at waaye xam-xam bi ngay jëlee ci moom ak njàngale mi ngay jëlee ci moom boo déggee ci moom mu jàngal la xadiis bi du bokk ak ñeneen ñi ci def te loolu moom moo ëpp doole mu ne wa man yuhaddis wa hunaaka awla fa laysa kurhan aw xilaafal awla képp koo xam ne dafay joxe day jàngale maanaam day wax xadiis te fekk mu am fi ñoo xamante ne ñoo ko gën a yey parce que léeg-léeg dëkk bi dañuy nekk ci dëkk bi mu am boroom xam-xam mu am ku ko gën a xam mu am ñeneen wala ñu nekk ci mbooloo mu am ñoo xam te dañuy mokkal yenn xadiis yi am ñu ko gën a mokkal am ñeneen ñu gën a bari la lu ñu xam mu ne nag di waxtaanee xadiis di jàngale xadiis fekk am na ku gën a yey fii ci jàngale ko mu ne loolu amul dara luñ ci fit amul dara itam lu ci wuuteeg li gën mu ne lan mu ne ahdu nabiyyi mu ne mu ne hadha huwa al arjahu wa sawaabu ahdu nabiyyi haddasa as-sihaabu wa fi as-sihaabi haddasa al atbaa'u yakaadu fiihi an yura al ijmaa' mu ne ndax jamono yeneen ci bi sallallahu mu ne lii mooy li gën a wér te mooy li jub itam ndax jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ñu ngi fi woon di di jàngale xadiis te yenent bi mu ngi fi sallallahu alayhi wa sallam ata di di wax ci ci ci ak xam-xamu diine te yeneen ci bi sallallahu saxaaba yi taabii yaa ngi fi woon radiyallahu anhum maanaam te lu seen dongo yi daan jàngale hadith daan jàngale tafsir daan jàngale fiqh ak yeneen ak yeneen te booba ñoom ñi ngi fi di dund saxaaba yaa ngi fi di dund radiyallahu anhum kon moo tax ay naan euh, masalan fii diw rek a fiy def nangam diw rek a fiy yeesale diw rek kay joxe ku mu yeesalut sa wird doom na loolu du dëgg amul mu ne moo tax mu ne xaw tuuti sax mbir mi masala bi ndax ndax ku ku bu amee ku gën a xam wala ku gën a yey ci jàngale xadiis wala jàngale diine rek am na keneen keneen nekk fi di ko def moom it ne loolu amul dara luñ ci sikk wala lu wuuteeg li gën ne loolu dafa nekk dong li jaadu loolu daanaka xaw tuuti ijmaa am ci mu ne wa huwa ala al ayni idha man farada fardu kifayatin idha ta'addada jàngale xadis nag farata fara fardu fara fardu kifaaya la far ayni la su fekkente ne yow rek yaa fi nekk bu dee yow rek yaa nekk mën a jàngal xadis yow rek yow obligé day nekk farata ci sa kaw waaye soo leen bëree day daal mujj doon fardu kifaaya képp kenn maanaam bu amee ñu ko def rek day wàcc ñu ko def comme jàngale alxuraan la nag mu ne wa man ala al xadiis taxliitan yaxaf li haramin aw li aman wadda fi kaf képp koo xamante ne euh, dafa ragal xelam maanaam ne dafa jaxasoo ngir maanaam dafa dem ba màggat wala mu dem wala mu mu dem benn jamono muskil ma xay gisatul këyitam yi fekk mokkalu mbir mi dëgg-dëgg maanaam kooku moom mën naa bàyyi toog daa war a bàyyi war war bañ a jàngale ngir di jàngale loo xam ne jaaduwut du noonu wax man ata xaddis walaw lam tansalih niyyatuhu fa innaha sawfa tasih mu ne képp ku ñëw ci yow na nga ko jàngal nan nga ko wax xadis bi ku ñëw rek laaj la xadis dama bëgg nga nettali ma xadis sàngam dama bëgg nga jàngal ma xadis dama bëggoon xadis buy wax ci nangam nga bindal ma ko wala nga wax ma ko nga jàngal ma ko donc na def ko même bu dee yiinim euh, sellut ndax dana mës a selli bu fekkente ne day faral di ñëw di jàng si di jàng maanaam bul ne par exemple moom de daf koy jàng ngir bu demee fee mën a wan ñi ne am na mu xam ak yu mel noonu rek nga ni doo ko jàngal déedéet jàngal ko rek mu ne faqad rawaynaa an kibaarin jilla aba alayna al ilmu illa lillah ro mu ne solo nañ ci ñoo xamante ne ay ponkal lañ yu mag a ne ñoom dañ doon wax naan ñun de xam-xam euh, bañ na ne duñ ko wut lu ngir yàlla maanaam ko imam al-Ghazali rahimahullah imam al ñoom dañ daan dem jàngi ji parce que lu tax parce que jamono jooju seen yaay moo leen moo leen yoroon te amutoon yorutoon mu leen daan yóbbu parce que ci nizaam yi maam ci fi ñu doon jànge daara ja dañ fa daan joxe mburu maanaam ñu yóbbu leen ci ja ci ñuy jàng ji ngir mburu mañ fay am waaw ngir mburu mañ fay waaye nag mu ne ñun dañoo demoon di sàkku ji xam-xam te yàlla taxutoon waaye nag yàlla wëlbati mbir mi ba ne fa ne rek moom moom dana tax moom ba yàlla nag bañ ne fa ah maay tax de moo tax ñoom mujj seen yéene mujj sell maanaam ku xool loolu kon dina xam ne loolu mën naa ne maanaam moo tax ku ñëw rek bul ne ko yow bul bul ñëw bul jàng nangam nangam mu ne nag walil xadiisil xuslu wa tatahuru wa tiibu wa siwaaku wa tabaxur xadiis nag dafa ay mbir yoo xamante ne moom ci boppam moo ko exigé mooy sangaay laab parfumé def gët soccu ak it maanaam def genre cuuraay yooyu maanaam ngir màggal wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko gisee ci imam Malik rahimahullah histoire xam ba pare nga nekk koo xam ne da ngay maanaam da ngay peñe woog yooyu doo bàyyi sa bopp bi noonu loolu hadith da moo ko exigé en fait dégg nga wajlis bi sadrin bi adab mooy na nga toog ci digg bi maanaam foo xamante ne ñëpp dañ lay maanaam tey mënuñu di jàngale hadith ni dem ki jàng ki jàng dem ko gi ñu ne kenn du ñu ñun duñ ko gis déedéet day toog ci digg foo xam te ne dañ koy gis mais ci teggin tamit wa hay'atin muttaki'an ala rutab mu nekk koo xamante ne day day nekk tamit ci benn posture bu mag maanaam jàngale hadith fekk ni nga solo mooy euh, comme monsieur tout le monde maanaam mooy ñi nga xamante ne yitte xam-xam yitteelu leen loolu tamit bu teggin maanaam dafa am. Euh, ay ay ay xorma maanaam mooy nga sol loo xamante ne day day day day yëkkati sa daraja maanaam day wane ni maanaam yow kat doo ab caaxaankat waaye euh, sol sa pantalon jean ak wala sa sa chemise ak kii costume toog ngir di wane ne léegi da ngaa moderne et que xam-xam bi moom maanaam tamit modernité bi ci la bokk ak yu mel noonu loolu du tegginu xam-xam loolu ñàkk fonk xam-xam la de manière générale waxuma la xadis dafa am ay teggin yu mu laaj voilà maanaam nga toog tamit te ak tamit toog foo xamante ne maanaam da ngay da ngay gën a yëkkatiku moo tax imam Malik rahimahullah daan toog ci ci ci boo xamante ne bu daan jàngar hadith hadith rek la ci daan toog ngir ne day gis ne bii paa léegi nag waxatut moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy wax wala taqum li ahadin wa man rafa sawtan ala al hadith fasburhu wa te bul di dugal kenn booy jàngal hadith di nettali wax yonent bi sallallahu alayhi am ku ñëw dugg ci lu mu màgg màgg daraja bul ko jugal taxaw voilà te euh, képp koo xam ne yëkkati na baatam képp ku yëkkati baatam ci xadis bi maanaam ñu wax xadis bi kenn am ku ñëw di wax baatam yëkkatiku kooku na ko na ko na nga ko nga na nga ko euh, na te nga bàyyi te te te nga bàyyi ko maanaam kuy kuy wax loolu rek bàyyi ko mu dem ne ko non non fii du pour loolu wala tuhaddith qa'im qa'iman aw muttaji'an aw fi tariqi aw ala xaalin shalla te bul di nettali xadis bi fekk da ngaa taxaw déedéet booy nettali xadis comme salaf yu bari dañ ko daan def radiyallahu anhum dañ leen daan laaj xadis mu ne fekk ñuy dox mu ne déedéet déedéet du ma ja du ma la nettali xadis orma bi ma jox yeneen bi sallallahu alayhi wasallam màgg na màggaay goo xamante ne ay waxam duma ma ko nettali fekk maa ngi maa ngi taxaw dañuy dem toog ci place ñu maanaam protocole bi yëpp respecté ko ñu doog a commencé ñu waxtaan ci xadis wala boog tëdd bul bul nettali xadiis fekk yaa ngi tëdd wala boog nga nekk ci yoon wi wala boog nga nekk ci xaal boo xamante ne taxu koo rafet maanaam gis ngir xorma parce que waxu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam bokkut ak beneen wax du le bokkut ak dara amul lu ko nuru waftatihil majlisa kat tatmimi bil hamdi was salati wat taslimi mooy te nga ubbi jotaay bi mais comme maanaam ci anam gu mat sëkk ci sant yàlla ak julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sëlmal ci moom maanaam lu nga wax bismillahir rahmanir alhamdulillah maanaam yu mel noonu sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne baad qira'atin li ayin wa du'a wal yaq wal yaqu muqbilan alayhim ma ginnaaw tamit bi nga xamante ne dañuy jàng aaya alquran maanaam li yelloo ci jotaayu xadiis te insha allah dinañ ko def mooy saa yu ñu waree tàmbali mu am ku jàng ay aaye alquran maanaam jàng ay alquran a'uuzu billahi minash daal di jàng ay aaye alquran balaa ñuy doog a tàmbali loolu dafa bokk ci teggi bi niki noonu ñuy ñaan tamit te it maanaam. mu ne kii di jàngale xadiis yi tamit dafa war a nekk koo xam ne muqbilan alayhim maanaam dafa war a jubli ci ñoom ñëpp maanaam moom dafa war a taxawee toogee noo xamante ne maanaam day jublu ci war a warattilil xadiisa waaqid majlisan yawman bi usbu'an lil imla ittisa maanaam euh, mu ne te booy jàng xadiis na nga ko jànge comme ni maanaam rattil ko tartil ko comme ni ñuy jàngee alquran xam nga alquran kenn alquran buñ ko jàngee bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a'udhu billahi minash shaytanir ba mu jeex maanaam da nga koy def tartil maanaam mooy njàng moo xamante ne non seulement day day day day jug nga prononciation bi baax comme li alquran wa rattilil waaye tamit danga nga ci boole neexalaale sa baat et cetera parce que noonu la ñuy jàngee alquran hadith tam noonu lañ koy jànge hmm? te it euh, am jotaay boo xamante ne da koy def maanaam lu ci lu demee ne semaine bu nekk ngir eh, euh, ngir ngir imla maanaam dicté nit ñi mais loolu euh, euh, comme euh, pour ñi nga xamante ne la dañoo yor genre kii boo xamante ne maanaam dañ dañoo yor genre daara boo xamante ne pour loolu kese la mais comme ñun nii dañuy bu ñuy jàng Sahih Bukhari bi du jar semaine bu nekk mu nekk benn jotaay kese am ngir mu mën a gaaw la waaye boo demee nag bay jàngale xadis nii nga xamante ne da ngay toog pour loolu di def def kii boobu tamit day day baax maanaam mu ne nekk benn jotaay boo xam te ne da ngay def imla imla muy dicté muy dicté gaa yi ay xadis yoo xam ne yow yaa koy seggal sa bopp hmm? mu ne loolu nga def ko ngir roy roy maanaam roy nit ñu baax ni mu ne summa taxis mustamliyan muhassila wazid iza yaksur jam wazid iza yaksuru jam'un waxtala mu ne na nga euh, na nga wut koo xam ne mustam lii lay doon mustam lii mooy koo xamante ne dafay euh, day day day moom moo lay jottali koo xam ne day jottali loolu mooy mustam lii ñu njëkk ñi dañ ko daan def maanaam bu mbooloo mi baree ñu daal di wut ku koy jottali waaye jamono ji loolu aajo wutul maanaam comme micro bi yooyu am nañ ci ak euh, yi taxaw taxawaay maanaam mooy mooy mooy mooy mooy mooy baaful yeeg rajo yeeg yooyu loolu mooy ñooñu ñooy taxaw taxawaayu mustamli bi voilà kon mustamli loolu dootu ko dootu ko jarat moo tax mu ne su mbooloo mi baree lu ñuy gën di bari nga keneen ñoom lañ daan def mooy comme ni bu ñu toogee à dañuy xool à peu près bu ñu nee cent cinquante mètres ñu ne waaw ñu ne benn waay wax comme nii tey boo toogee ku ku la jottali mais nag mais ki toog fii du wut ku ko jottali ku toog fii amul sens en surtout parfois kooku eh, bu dee yaa ko gën a kawe baat surtout bu dee loolu boo amee kuy jottali daa war a toogee na la ci kanam voilà ay vingt vingt mètres voilà vingt trente mètres kooku di jottali pour ñeneen ñi ci des fële di ko dégg après bu luñ gën di bëri mu lii bi di gën di jottali fële mu ne yuballighu sami'a aw pax yufahimu wastanfata an-nasa mu takallamu lii bi rôlam mooy lan mooy day jottali ñi nga xamante ne ñooy di déglu wala boog mu leen di comprendre loolu la ñu wax maanaam li nga xam ne moom la sëriñ bi di jàngale di wax xadiis bi li mu wax ñoom buñ ko déggut wala comprendre ñu ko mu jottali leen ko wala mu waxaat leen ko ah waaye tamit bokk na ci rôle bi mooy day noppiloo nit ñi suñuy wax moo tax euh, lii euh, peut-être que rôle bu njëkk bi nga xam ne mooy kiy jottali boobu xëy na dina fi am mais ki nga xam ne mooy noppiloo nit ñi suñuy wax moom yaakaar naa daan ko am insha allah wa ba'dahu basmala thumma yahmadu musalliyan wa ba'da zaaka yuridu voilà moo tax mu ne euh, ginnaaw bi nag mu daal di def basmala daal di sant yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam après nag mu commencé wax na daal di ne maa qultu aw man qulta ma du'aa'ihi lahu wa qaala ash-shaykhu fi intihaa'ihi haddathana wa yuridu al-isnaada mutarjiman shuyuuxahu al-afraada léegi nag li muy wax nag après nag mu commencé wax ah Ah, léegi nag diw lii may wax nag diw maa ngi ko jële ci seen diw wala lii may wax jàng jàng nañ ci seen diw wala et cetera maanaam commencé wax xaddasanaa suñu sëriñ ñi nee nañ ñu nettali nañu nangam nangam nettali waaye sëriñ bu muy wax tamit su fekkente ne nekkul ku siiw bañ xam ko mu daal di leen di mu daal di wax seeni mbir maanaam mu leeral ko daal nit kii mooy diw insha allah suñuy kii ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci asaan yi imam Bukhari yi rahimahullah dinañu Euh, dina ñu am tuuti tuuti lu ñuy wax ci ñoom voilà kii mooy diw kii mooy diw kii mooy mais vite fait lay doon comme ni niñ nga xam ne maanaam day gaaw daal duñ nekk di taxaw ci ci histoire nit ki mais dinañ di wax ci moom et que le fait ñu koy répéter yooyu dina tax ba dinañ ko mujj a xam insha allah mu ne mu ne wa zikruhu bil wasfi aw bil laqabi aw xirfatin la ba'sa in lam ya'di di tudd nag sëriñ bi euh, Euh, maanaam ci melal ko wala bokk melal ko mooy ne mooy suñu sëriñ bi mel nangam maanaam suñu sëriñ mooy diw sangam te mu mel nangam rek wala bokk euh, ci laqab maanaam surno bu mu am wala titre bu mu am ñu di ko tuddee mooy ki nekkoon ministre rek par exemple wala député bi wala bokk menuisier bi wala bokk waa kon liggéeyam tamit aw xeer fatin mais mu ne yii yëpp wala ay wala boog noo xamante ne noonu la mel mu ne illam yaay bi su fekkente ne ay nekku ci par exemple mu ñu ne mooy kooku nga xam ne mooy borom yére yu dande rek ak yu mel noonu buñ ko wax ba mu def suñ munuñu koo xam lu dul loola mu ne war wu mu ne war wuy filim laa an shuyuxin uddilu an kulli shaykhin atharun wa yaj'alu arjahahum muqaddaman wa harriri wa aliyan qasira matnin ixtari mu ne bu fekkente ne da ngay joxe da ngay dicté nag imla ngay def mu ne na nga nekk koo xamante ne da ngay tànn sëriñ yoo xamante ne maanaam seede nañ ci ñoom ak maanute bul di jox référence ay sëriñ yoo xamante ne seede ci ñoom maanute te loolu lu ama am solo la même en dehors de xam-xamu xadiis booy cité nit ci ci ci domaine xam-xam nga di ko cité fexeel ba bul di def luñ ne ñoxor njaay nga tudd ab sëriñ tudd ko noonu déedéet surtout jamono ji nga xamante ne li yàlla xam doy na maanaam parce que le fait ngay tudd ñooñu mooy wane ni ñoo ñooñu ñu maanu lañ fa yow te ñu mata bàyyi xel lañ fa yow loolu moom moo tax booy tudd booy citer del citer rek ngay tudd rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xam ne maanu lañ maanaam maanaam àtte nañ ak maanu fi akum jub ci ñoom te ngay jël ñi nga xamante ne ñoo gën a kawe ci ñooñu nga di leen jiital ci sa xadiis yi maanaam xadiis diw ki gën a mag ngay indi indi ñi ci tegu et cetera waaye tam mu ne na ngay tànn ay yaxu xadiis yu gën a gàtt ci booy di dicté maanaam parce que yaxu xadiis yu gàtt yooyu ngay tànn mooy tax nit ñi mu yomb ci ñoom ñu mokkal ko Sahih Imam Bukhari la alhamdulilah am na yaxu xadiis yu gàtt mais am na yu gudd tamit mais mais jël gën di sànni yu gàtt yi maanaam bu dee dangay ngay jël yenn yi kese mais comme que dañuy jàng téere bi yëpp moom loolu du ci am mu ne summa abin uluwahu wa sihhatahu wa dabtahu wa mushkilan wa illatahu ne topp nag na ngay leeral xadis yi càllale yi gën a kawe mais ah càllale gi moo gën a kawe ci xadis bi ci xadis yi ci càll ci voilà ak tamit li gën a wér maanaam nga naan xadis bi kat lii moo ci wér waaye tamit wa dabtahu ak ni ñuy prononcer baax yi parce que léeg-léeg yenn baat yi day lënt ndax nii lañ koy prononcer wala nii lool tamit nga leeral ko waaye wa muskila wa muskilan ak li lënt wa illa tax ak illa maanaam mooy sikk yi mën a nekk ci xadis yi te a gis loolu tamit nga di ko leeral loolu insha allah daañ ko def ci nu woyof mu ne wajtanibal muskila wajtanibil muskila kastifaati wa ruxasan ma'al mushaajaraati mu ne na ngay moytandiku xadis yi nga xamante ne dañoo lënt comme mooy comme xadis yi wax ci melay borom subhaanahu wa ta'aala dañoo lënt teel moytandiku xadis yooyu waa nga xam ne bu bu dee da ngay def imla maanaam booy toog di jàngale xadis nga xam ne mbooloo mi ku nekk fii ne toog di waxtaanee xadis yi dañoo lënt bokkul nag ak comme ñii nga xam ne dañuy jàng ci yërëb lëmm loolu du benn mais bu doon dañuy def rek di jàngale ne ah dañuy dicter ay xadis par exemple tey ñu ne woon mercredi bu nekk dañuy jàngale fii ak ah dañuy jàngale xadis mais dañ koy dicter rek loolu bul fi nekk di wax xadis yoo xam ne la nit ki noonu waru xasar ak xadis yi nga xamante ne day woyofal mbir yi maanaam xadis yi nga xamante ne ay woyofal lay indi loolu tam de ko lu tax parce nit ñi dañ koy dégg foog ne woyofal mbir mi rek ci la affaire yi aju waaye ak tamit xadis yi nga xam ne musaajaraat lañ maanaam mooy dafa bëri yuñ ci wuuti maanaam euh, da voilà wuute yi daf cee bëri loolu tam dee ko moytandiku mu ne waz-zuhdu ma makaarimal axlaaqi awlaa fil imlaa'i bil ittifaaq xadis yi gën ci nga mën koo nettali su dee da ngay teg jotaayu xadis ngir ci jàngale nit ñi di dégg xadis yi li ci gën mooy di waxtaanee dëddu àdduna ak jikko yu rafet yi voilà mu ne waxtimuhu bil inshaa bi wan nawaadiri wa mutqinun xarrajahu lil qaasir mu ne waaye ne nanga ko tëjee ci euh, xadiis yi nga xam ne ñoom ñooy am inshaat ñooy way ñooy am ay way nii ak yi nga xam ne dañoo lënt dañoo dañoo dañoo dañoo raar xadiis yu raar yi parfois tam bu leen bàyyi bul def xadiis bu raar bu ne rek doo too ci waxtaan parce que sinon après xadiis yi dañuy réer voilà tey nga nekk maanaam ak xadiis boo xamante ne euh, ku ama am solo moo ko moo ko génne moo ko solo ñi ngeel ñi nga xamante ne maam yooyu nga wax ko mun ñeel ñi nga xamante ne xëy na seen mbir dafa woyof maam dañoo gàttal ñu ci mbir yi mu ne aw xaafizin bi ma yuhimmu yushghalu yushghalu wa qabilil imlaa xiina yakmulu mu ne kon wala boog koo xamante ne xaafis la ku mag la koo xamante ne maanaam dafa yittewoo dafa voilà yi nga xamante ne moom la yitt moom la woo tamit loolu tamit na nga ko na koy wax maanaam parce que bul bul bul jël maanaam na ngay digg doomu daal léeg-léeg nga def wax pour ñu kawe ñi léeg-léeg nga wax pour ñu suufee ñi voilà bu ko defee bu voilà euh, kon loolu loolu benn mbir la mu am nag masala bu nekk ci ci digg bi mais comme waxtu wi duñu ko may ñu gàttal ko maanaam day wax rek affaire kan mooy mu muhaddis ku ñuy wax xaafis ak ki nga xamante ne moom la ñuy wax amirul mu'minin ak yu mel noonu loolu dinañ ci ñëw xam naa ci biir insha allah bu ñu ci amee loo xam te ne war nañ ko caa wax insha allah ñu dem ci beneen buntu bi nga xam ne moom la tuddee adab adabu taalibal xadis tegginu ki nga xam ne nag mooy jàng xadis mooy ñëw di jàng ci xadis xam nga lële mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàng ba pare xadis di waxtaanee xadis bii nag mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñii jàng ci xadis mu ne wa sahhih niyyata thumma ista'mili makarim al akhlaq thumma hasili min ahlika al misrika min ahlika min ahli misrika al ali fal ali thumma al bilad al hal wala tusahhil mu ne na nga sellal si yéene topp nag na ngay jëfandikoo jikko yu rafet maanaam nga di jéem a rafetal sa jikko parce que taalibe ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam dafa war a nekk koo xam ne day rafetal jikkoom dafay xool li gën di rafet muy gën di sell muy xool baax yi gën a rafet mu koy jëfandikoo muy xool waxin wi gën a rafet mu koy jëfandikoo muy tànn jikko yi gën a rafet mu mu koy jikkowoo mu ne nag topp nag na nga dem ci sa waa dëkk sawaat dëkk ngay dem ci ñoom ki gën a kawe ba ci gën ba ci ki ci tegu ngay jàngee ci ñoom nga jël après nag nga daal di toxu dem ci yeneen i dëkk jam jànge ci ñoom mu ne waaye bul woyofal mbir mi bul bul sàggane kon maanaam Euh, voilà maanaam ñi fi nekk yëpp maanaam sa dëkk bi ñi fi nekk ñëpp nga jàng lañ liñ liñ jot yëpp nga doog dem dem feneen jàng lañ yor yëpp nga demaat waaye loolu itam dañ koy dañ koy mesurer selon époque bi ak selon euh, localité bi ak yu mel noonu et puis jamono jii ñu nekk toxu boobu di dem tukki boobu noonu mën naa léegi moom daanaka wàññeeku na lu bare bare ngir internet mi ngi fi ngir yeneen ak yeneen xam-xam yu bare bare mi ngi tasaaroo léegi et cetera mais rek sàmmonte ak di fréquenter ay boroom xam-xam nitu yàlla yu sell ak yooyu di jëlee ci ñoom xam-xam di jànge ci ñoom seeni teggin loolu tam dafa am solo mu ne moo tax bul woyofal fil xam li ci jël gi ngay jël xam-xam bi mu ne waa amal billadi tarwihi mu ne kon fil xamli waamal billadi tarwihi wa ba bajjil laa tutil alayhi mu ne te li nga xam ne moom ngay jàng li ngay jël dee ko jëfe soo bëggee xam-xam nga am nga jariñoo li ngay jàng di ko te jàng mi loolu moo nekkoon objectif bi insha allah mu sëriñ bi nga xam ne mooy jàngale tamit man na koy màggal na nga ko wormaal na nga ko jox gëdd te bul di bul bul di yàgg ci ci di jël temps mu la tutil alayhi mu ne walaa ya'u walaa ya'u qankal hayaa talabi wal kibru wal bazlu no um, wabdul maatu faadu waxtu bi lil aali wan naazil listibsaari laa kasrati shuyuuxi liftixaar mu ne te euh, te kersa kersa bu mu la yóbbee bu mu la gàllankoor ba ba doo sàkku xam-xam loolu maanaam ni ki noonu rëy parce que kersa ak rëy ñoom bokk na ci gën a mag yi nga xam ne ñooy tax nit ki du xam-xam parce que day rëyee sàkkoo xam-xam wala boog mu am kersa ne man am naa rus naa kii jàng ci kii parce que et cetera parce que kii voilà ki di soit loolu souvent mi ngi dal mag ñi moom ne parce que kii jàngale xam xale la ak yu mel noonu wala boog mi ngi dal souvent ñi nga xamante ne jàngi nañ ba pare ndax jàpp nañ ne amatul keneen ku leen war a mën a jàngal dara loolu beneen xeetu rëy la mu ne waaye wabdul ma tufaadu na yulli li ngay jariñoo te na bind li nga xamante ne moom mooy li gën a kawe ak li gën a suufi bindal jàllale yi gudd na gàtt na ki nga jàngee jàngee ci moom ku màgg la wala koo xamante ne nit ñi xamuñu ko sax appel maanaam ak ku mën a doon jëlal ngir mën a xàmmee après nga mën a ràññee ngir mën a def ay analyses yu pertinentes après mu ne waaye bul ko def ngir bëri ay sëriñ am na ñoo xam ne looloo leen ci jóg sa diw sama sëriñ la diw jàngee naa fii jàngee naa fee jàngee naa fële dem naa tukki naa jàngee fi yooyu bul def loolu ngir puukarewu déedéet mu ne waman yufit kal ilma la tu'akhiri bal xuz wa mahma tarwi anhu fanzuri képp ku lay jariñ ci xam-xam rek bul bul yéexi jëlal jëlal waaye saa yoo demee nag ba nga xam ne nag ak loo mën a soloo lu mu bari bari nag waaye nag ak lu mu mën a doon na ko xoolaat seggat ko bu baax maanaam nit ki buy jàng day mën a jàng lu bari en waaye nag après day toog segg daa di nag segg nag ah lan laa mën a lan laa ma laay retenir ak lu ma dul retenir mu ne faqad rawaw idha thumma idha rawaytahu fafattishi soloo nañ ne booy bind na nga maanaam booy booy bind na nga na nga inscrire lépp bindal lépp rëddal lépp lépp loo rek loo ci rek bindal soo demee nag ba nga xam ne yaa war a jàngale bii faa nga nag segg li ngay jàngale ak li nga dul maanaam li am solo li wér ak yu mel noonu mu ne wa tamimil kitaaba fi samaa'i wa in yakun lil intixaabi daa'i wal yantaxib aaliyahoo wa man farat wa qaasirun a'aanahoo man ista'ab mu ne na ngay matal li ngay bind ci dégg gi donte après da ngay dem di seggat mais dem mais matal bindal lépp rek te nga mat te mu ne te ngay après nag na nga segg li gën a kawe ak li nga xamante ne dafa moom maanaam sëriñ bii rek ci nga ko dégg yooyu yëpp tam na ko marqué segg ko ak li nga xamante ne moom mooy yi gàttanju yi lën yi nga ak yi nga xamante ne maanaam ki gàttanju ki nag maanaam ki nga xamante ne moom niveau mu kawewut noonu mu ne mm, am mu nawut ku ko jàppale ci lu mel noonu mu ne wa'allamu fil asli lil muqaabala aw li zahabi far'ihi fa'adala wa saami voilà mu ne ak li nga xamante ne dañ maanaam dañ koo jàngale dañ koo xamale ci cosaan bi ñoom yii ci cosaanu téere yii la nekk nangam nangam euh, maanaam li nga xam ne moo nekk maanaam téere nii lii ci cosaan gi la nañ ko nga jàngale ko waaye li nga xamante ne boo demee bay bay ja bay jàngale maanaam bay jàngale tamit maanaam loolu nga nga jël ko waaye boo demee bay jàngale tamit nga xool par exemple ne ah lii de am na benn partie ci hadith bi kii moom ko jàngal waaye am na yeneen i parties yoo xamante ne kat déggee ma ko ci sëriñ diw ci sëriñ diw laa ko jànge yooyu tamit nga booy demee bay wax yooyu yëpp nga mën koo segg bu ko defee lu lu lu jubut rek nga mën koo jubanti mën a xàmmee ne lii moo jubut lii mën nañ ko jubanti mais yii yii dafa voilà lii yii nii presque jamono jii nii daanaka amatul kii boobu noonu parce que léegi téere yi presque mat nañ bind nañ leen ba pare dajale nañ leen. mu ne wasaami'ul xadiis bi iqtisaari an fahmihi ka masalil ximaar ki nga xam ne moom muy digg xadiis kese yem rek ci xadiis bi te u xadiis bi li muy wax mu ne kooku moom muy mbaam ñoo yem mbaam bu sëf téer ay téeri ñoo yem comme li alquran wax ci yahudi te dañ leen a jox tawraat waaye jëfewuñ ko yenn maanaam xamuñu li ci nekk dëgg maanaam comprendre loolu tamit compréhension boobu dafa dafa am solo tamit loolu moom moo tax mu euh, falyata'arraf da'fahu wa sihhatahu wa fiqhahu wa nahwahu wa lughatahu wa ma bihi min mushkilin wa asma rijalihi wa ma hawa ilma mu ne na kon na ngay fexe bay xam li nga xam ne moom mooy euh, li li li bu bu jàng xadis dafa war a xam lan mooy li daif li wérul bu mu def rek xadis bu mu dégg rek ne ci comme ci seen diw laa ko déggee wala ci comme ci seen diw laa ko jàngee rek baax na déedéet na la leer ni sëriñ diw moomu lu màgg màgg màgg am na sëriñ yu ko gën a màgg yoo xam te nettali nañ xadis yoo xam te ne wéruñu woon nit ñi dañ ñoo segg rek tout simplement ne ah xadis bi kat wérut ah, ni ki noonu kon lu wérut la da nga ko xàmmee li wér ko xàmmee fiq bi nga xam ne moo nekk ci xadis bi nga xam ne ko naxu bi analyse grammaticale bi lii na koo ko xam ak lugha bi maanaam langue bi maanaam mooy vocabulaire bi ci nekk ak yu mel noonu yooyu it na nga xam ak lépp loo xam ne lënt na ci ci xadis bi na koo jéem a xam tur ñi nga xamante ne ñoo nekk ci càllale xadis bi tamit xam leen ak lépp loo xamante ne yaatu na maanaam wër-wër la wër-wër noo wër-wër loo na ci mbir mi ci xam-xam waqra kitaaban tadri minhu al-istilah ka hadhihi wa asliha wa ibn salah na jàng tiir boo xamante ne daf da nga ciy xamee istilah maanaam mooy xam-xamu maanaam bii wër-wërloo ci mustalah mooy terminologie wu borom moom xadiis yi comme bii mooy alfiam wa asliha ak cosaanam te moom mooy alfiqhul iraqi rahimahullah ak ibnu salah mooy muqaddim ko imam ibnu salah rahma abu amr ibnu salah rahmatullah alayhi mais euh, am na tam maanaam bayquniya bi moom jàng nañ mooy képp koo xamante ne fas yéene suivre tamit njàngale mi maanaam Euh, li ñu koy xëy na conseillé mooy delluwaat ci manzumatul bayquni bi defoon nañ ko ci fukki jotaay ak jur ak ñaar am douze fichier la douze jotaay la incha allah su ko toppee maanaam au moins dina am euh, dina xam xam-xamu xadis bi dina ci am en tout cas lu ko permettre mu mën a suivre yu bëree bëri ci mbir mi mu ne euh, waqaddimi sihaaha summa sunana summa almasanida wa ma la yuqtana na kon je na njëkkee buy jàng mu jàng saxiix yi ba pare su paree ci saxiix mu jàng sunan yi su paree mu dem jàngi masaani bi musnad yi mooy musnad moom musnad imam ahmad musnad at ah, ak li nga xamante ne moom maanaam nit ki munul woomal wëllif loola maanaam fokk mu maanaam na jàng na jàng na dajale wax fas bu mutqinan wa zakiri wa zakir wa jawaaza katmin an xilaafil ahli aw maanaam wax fagu na nga ko mokkal li nga loolu tamit na ngay fexe tam di mokkal xadiis yi parce que loolu dafa am solo te euh, nga nga nga nga ngay nga nga nga parfaire affaire yi perfectionné ko comme lu demee rek par exemple ñun bu ñu jàng Bulughul Maram yooyu xadiis yooyu mën ko mokkal ci lu parce que dafa dajale ba pare dafa matale et mu ne te gis nañ ne dagan na tamit nga daal di nëbbu xadis boo xamante ne euh, maanaam mu waroo koo mën a wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo wuute maanaam ñoo xam ne bu ñu ko déggee dañ koy jëfandikoo ngir mën a di def maanaam ngir mën a tax dëkk bi en koo xam ne moom bu déggee xadis bi rek l'après ci lay sukkandikoo ngir tax dëkk bi comme ñi nga xam ne noon la borom xam salaf yi euh, radiyallahu anhum noonu lañ daan nëbbee xam-xam maanaam xadisul urani yi nañ mooy xadis boobu nga xam ne euh, gisoon nañ ko ci bulul maram bi Euh, pas xadis bi gis ko ci boobu maam mais bi ñuy jàng affaire euh, maanaam ndax euh, dem àll wala ay tuuru ndox ki nga xamante ni moom mooy maanaam lu ñu dul lekk yàpp li ñuy lekk yàppam ndax ndax ndax sobe la wala du sobe mooy xadis boobu nga xamante ne mooy gaa yi jëloon ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwoon Madina bokk ba yent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne nañ leen jox ndax fekk feebar bu metti dal leen ngir ne jaww ji lañu ñu tàmmut ah, ñu jox leen ay mbéewalu gëléem ak meewam ñu naan ko ñooñu ak la ñu mujj def ak la leen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg loola par exemple loolu noonu xadis boobu dañ ko daan nëbb xajjaaj par exemple parce que xajjaaj bis bu xamee ne xadis boobu existé na ci lay sukkandikoo maanaam ngir tas dëkk bi ku nekk mu pendre la kii mu ñëw rey ko def rey kee ba pare bu ñu waxee mu ne ah waaye xam gis ngeen xadis orani yu ne yonent bi sallallahu ba gaa yi defee nii lii lañ defa dégg nga mu ne aw man yadoo man yadaa sawaaba in yu in yu zakkari summa iza ahal tasanni istamhal maanaam euh, ki nga xamante ne dafa bàyyi lu jub euh, nga xamante ne tey suñ ko waxee lii rek suñ ko suñ ko suñ ko fàttalee nangam moom dana jubal dina dina jubbantiku kooku baax na ci moom waaye ki nga xamante ne boo ko waxee lii moom daf ciy sukkandikoo te xamut ne lii moom jubul loolu kooku kenn du ko ko wax waaye mu ne summa iza ahalta fannisu tamhari mu ne waaye soo demee nag ba mat ba dem nag ba nga xamante ne nag léegi nag yow comprendre commencé ngaa dajale nag léegi nag na nga taalif bindal bul bul bul toog noonu rek bindal ci xam-xam ci domaine bi bindal voilà wa yubqi zikran ma lahu min ghaya wa innahu fardun ala al kifaya maanaam ngir nga mën fee bàyyi lu ñuy tudd maanaam di mën fee bàyyi lu nit ñi di mën a jariñu moom di mën a fàttali ko amul nag limite waaye nag lii ma wax nii mu ne fardu kifaaya la maanaam moo tax jamono ju nekk war na am ñoo xam ne dañuy bindaat ci domaine di delluwaat ci sarxa yi di gën a saraawaat tiir yi di gën a jàngalewaat maanaam donte parfois ci yeneeni angle lañ koy defee donte du ñu fàtte angle yu weesu yi maanaam bu kenn wax ne euh, lii kat ñu ngi ko bindaloon euh, masalan ah aaya bi wala xadis bii kat ah borom xam-xam yu njëkk yi dégguñu ko woon déedéet bu mu wax loolu parce que borom xam-xam yu njëkk yi dégguñ nañ ko kay anam ah, kay waxin woowu jubul parce que loolu tam beneen problème la boo xam te ne day dal ñu bees ni maanaam dañuy am impression que ni ñoo gën a xam ñu njëkk ñi wala boog di am impression bon loolu ñi xam dinañ xam ne loolu moom dafa soree dëgg waaye. am na da ci am ñoo xam ne dañuy commencer am impression que ni am na ay xadis wala ay aaya yoo xamante ne ah gars yi dégguñu ko woon léegi nag euh, euh, développement scientifique et technique euh, technologique moom moo tax ba léegi ñun xam nañ ci loo xam ne ñi xamuñu ko woon yooyu naam dina ci am loo xamante ne dinañ dinañ ko mën a xam mais loolu sax dafa dafa dafa dafa subjectif parce que léeg-léeg ñu wax ni lii la ba pare ñu dem ba ca biir ndekete affaire bi dañu wutoon noonu fi mu toll yàgg na ñu doon wax ne jant bi dafa fixe et que suuf si rafet wëru ci kaw wër wër loo ci moom léegi nee nañ déedéet jant bi ndekete day daw moom it maanaam fi mu toll bu doon dëgg sukkandikoo ci kii naan aaye bii moo tax nangam waxtu daal di sukkandikoo ci loolu wax waaye léegi bu dellu see lu ñuy wax aaye bi ndekete la waxoon du noonu loolu la ñuy wax parce que tout simplement yow yaa ne lii moo tax léeg-léeg nga dem ba ni ah aaye bii kat léegi borom xam-xam yi njëkk ñu xamuñu woon li ñuy firi waaye léegi nangam déedéet li nga mën a wax mooy am nañ ci beneen firi win bu bees. waaye doone borom ko mu njëkk yëpp mënuñu ko woon firi ni ki noonu xadiis yi mu ne fa ba'duhum yajma'u bil abwaabi wa qawmun musnad musnad listihaabi mu ne am na ñoo xamante ne euh, dañuy dajale ci buntu yi ngir buntu yi maanaam comme imam Bukhari lim def comme ñoom Muwatta comme et cetera ne par chapitre lañ ko dajale loolu am na wa qawmun musnad listihaabi maanaam ñoo xamante ne dañoo dañoo teg mbir mi musnad la maanaam mooy dañuy jël xadis bi yokk yóbbu ko ba ci saxaaba bi radiyallahu anhu maanaam saxaaba bu nekk bu ñu tegee comme bu ñu indee Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu xadisam teg ko mboolem xadis yi ñu xam ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wala yi ñu bëgg indi ci téere bi yooyu dañ koy indi saa ñu bàyyi xel maanaam ordre ci euh, domaine xam-xam bi après bu ñu paree ci moom dem ci beneen beneen xam-xamu beneen beneen saxaaba et cetera mu ne yëpp da yabda'u bil asbaqi aw bil aqrabi ila an-nabiyyi wal hurufa yattabi am na ñoo xamante ne dañuy tàmbalee ci ki jiitu ci l'islam saxaaba bi jiitu ci l'islam ñooñu la ñuy tàmbalee et cetera wala boog ki jiitu ci màggaay wala boog ki gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala boog ñoo xam nte ne par ordre alphabétique rek la indi xaraf yi rek la ñu topp wa xayruhu mu'allalun wa an yajma'a al-atrafa aw shuyukhan aw abwaaban aw man aw turuqan wahdar min al ixraaj qabla al intiqaam maanaam am na ñoo xam ne mu ne moo tax euh, am na ñoo xam ne dañoo tànn maanaam benn bu ci nekk kenn ku ci nekk la nga tànn am wutal nga ko aw lay waaye nag gis nu nañ tamit ne dañuy dajale atraaf yi atraaf comme al-Hafiz al-Mizzi rahimahullah maanaam mooy mais xadis buy tàmbalee nangam de am na maanaam am na ñoo xam ne noonu la ñuy def d'ailleurs comme comme ak jaami jaami saghir ak jaami kabir bu imam as-Suyuti rahimahullah noonu la ko bindee eh, imam Hafiz Kathir tam bind na ci rahmatullah alayhi mel noonu nga xamante ne dañ naan par exemple hadith yi nga xamante ne xarfu alif lañ tàmbalee ñu daal di commencer hadith yi nga xamante ne xarfu baa lañ tàmbalee ñu bind noonu et cetera voilà voilà am na ñeneen ñu tàmm ñu nga xam ne hadith ñi nga xam ne benn baat la wala ñaari baat la ñuy def wala yooyu am kenn ku ci nekk am na noo ko noo noo ko tàmbalee. noo ko defee am ñoo xam ne ci buntu yi lañu teg am ñoo xamante ne sëriñ si la ñu tam walla la ñu tegee noonu am ñoo xam ne buntu yi la am na ñoo xamante ne euh, yoon yi la et cetera mu ne waaye nag nanga moytu di ko di génne ab téere fekk téere bu matagul loolu mu ci la sax seggagoo téere bi ba xoolaat ko liiraat ko xoolaat ko seggaat ko doo ko génne maanaam bindu bind ko noonu rek génne ko sa nga segg ko xoolaat ko loolu moytu ko ko mu ne wa hal yu saabu. qaari'ul asaari ka qaari'il qur'aan xulful jaari ndax ki nga xamante ne mooy jàng xadiis moom ak kii jàng alqur'aan ñoo yam liñ leen fay ci yoon mu ne loolu wuute am na ci borom xam-xam yi loolu moom moo tax imaginer ñu dem ndax bu may jàng xadiis bu ma liiree benn jàng ko mu man ak ba doon liir ma jàng ko ñoo yam fay giñ ma ci fay ca yàlla imaginer ngeen loolu mu ne wuute am na ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci loolu. waaye ak lu man ci xew loolu day tekkale yi bi nga xamante ne moom la xadis màgg ak tamit kon buñ koy jàng xorma bu mag bi nga xamante ne moom la làmboo yaakaar naa suñ jotaay bi kon insha allah euh, da da ñu tëjee foofu am na mbir yi nga xamante ne war nañ ko bàyyi xel kon bu njëkk bu njëkk bi mooy suñuy tàmbali insha allah dina am ku jàng alquran voilà ngir ñu tàmbalee ko ñaareel bi ci def moom mooy danañ créer benn groupe WhatsApp insha allah boo xamante ne lépp lu ñu def fii képp koo xamante ne bokk na ci ñu dugal ko ci foofu ak képp ku ci bëgg a bokk bu ko waxee rek ñu dugal ko ci voilà su ko defee bu bu bu mënta teewit muy suivre mbir mi loolu tamit muy beneen mbir beneen bi ci des mooy ñu ñu ñu ñu ñu euh, ñu ñu ñu bàyyi xel maanaam. Euh, assiduité bi ak ponctualité bi su ko defee insha allah ñu mën a gaaw pare maanaam ñu mën koo euh, pare insha allah xëy na nag yombul mën naa metti mais mais ñu def ci yitte ndax euh, da ndax mbir mi euh, tamit yombul daal voilà yombul daal yombul yombul comme niñ ko xam ne voilà te it ginnaaw boo xam nañ teggin yi mu ngi xadis laaj képp kuy ñëw itam nga bàyyi xel ne ah yooyu day waxu yent bi la sallallahu alayhi nangam kon kat ah naa ko jox gëdd goo xam te ne naa ko jox xorma boo fay maanaam mu bañ a nekk beneen jotaay bu mu mën a doon mu jox ko xorma ngir ne kii bu ñu commencé di jàng xadis bi rek li ñuy wax rek yent maanaam yenent bi ci boppam mooy wax sallallahu alayhi wasallam yenent bi ci boppam mooy wax keneen waxatul loolu tax imam Shafi'i radiyallahu anhu daan ñuy jàng damay dama maanaam dafay mel ni saxaaba yent bi lay lu tax parce que dañuy nettali waxu yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam voilà loolu xam naa insha allah ñu bàyyi ko xel kon jotaay biir di ñëw yàlla nañu yàlla may insha allah ñu fekki ko ak